kaana nabiyu llahi sala allahu alayhi wasallama idaa amsaa qaal amsaynaa wa amsa almulku lillahi walhamdu lillahi laa ilaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu qaala arraawi rahimahu llah uraahu qaala fiihin lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylati wa khayra ma ba'daha wa a'uudu bika min sharri ma fi haadihi al-laylati wa sharri ma ba'daha rabbi a'uudu bika min al-kasali wa suu'il kibar acuudu bika min cadaabin fi nnaari wa cadaabin fi lqabr wa idaa asbaxa qaala daalika aydan asbaxnaa wa asbaxa almulku lillaah rawaahu muslimun rahimahu llaahu tacaala ay asbahna asbaha al-mulku lillahi ila akhirih rawahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imam al hafiz an-nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci suñu garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinan al-ula ma'wahum wa maskanahum di chapitre 248 garab buntu numéro 248 ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ah, muy baabu zikri inda sabah wal masa bunt bi nga xam ne moom la def ci kitaabul azkar nii eh, di wax sikkar fa suba ya ak ngoon yi ci suñ jotaay bii ñu génn xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis mille quatre cent cinquante-quatre mu ne woon wa anhu muy sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu anna Aba Bakrin as-Siddiqa radiyallahu anhu qaala ya rasulallahi murni bi kalimatin aquluhunna ida asbahtu wa ida amsaytu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis ci teg waxoon nañ la ko muy hadiisu ibnu ummi abdin di abdallah ibni mas'ud radiyallahu anhu wa an ummiha muy hadiis mille quatre cent cinquante cinq mu ne wa an ibni mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud ji di Abdallah radiyallahu anhu annahu qaala nee na kaana nekkoon na nabiyullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ida bu masoon a gont qaala da doon wax bu ngoon masaana jot da doon wax ne amsay naa ñun de gont nañu wa amsal mulku lillah nguurit gont ànd ak ñun lépp borom bee ko moom tamasula deñ ci loxoom walhamdulillah mboolem cant yi tamit allah moom mooy moom nguur moom la ñeel laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ñàkk ko jaamu di indi lor kudul yàlla wahdahu moom dong lañu war a jaamu la sharika la te duñu ko associé duñu ko bokkaaleeg lenn qaala mu wax ar raawi dinañ ñëw kan raawi boobu kan mooy ki ñu bokk ki ñu solo xadiis bi ñu ki wax li rahimahullah ne uraahu man yaakaar naa njortu naa ne qaala fiihinna ke ne Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sëriñ bi ma jàngal xadiis bi nee na da ci doon yokkul yi ne yeneen saa sam da ko doon waxaale mooy doon woo ne ilaha illa allah wahdahu la sharika lah waaye yaakaar naa ne da ci doon boole lahul mulk moom yàlla moo meela ñeel lépp luy nguur walahul hamdu ta moom dong la li nga xam ne mooy mboolem cant yi wa huwa ta moom ala kulli ci lépp rek qadirun la am kattan rabbi e sa borom as'aluka maa ngi lay ñaan xayra ma fi hadhihi layla yiiw wi nekk ci guddi gii nga xam ne moom la ñuy dugg wa xayra ma ba'daha waaye yiiw gi nga xam ne moo nekk ci gannaaw guddi gi wa a'udhu bika waaye maa ngi ñëw ci borom bi di laqu di muslu ngir nga musal ma min sharri ma fi hadhihi layla li nga xamante ne mooy mbonuk li nekk lépp luy bon lu nekk ci guddi gi wa sharri ma bépp mbon goo xam ne ginnaaw guddi gii la nekk rabbi boroom borom a'udhu bika maa ngi ñëw di làqu ci yow ngir nga musal ma minal kasali ci tayyeel ci jaamu yàlla tayyeel ci loo xamante ne nii sama njariñ la tayyeel ci loo xamante ne njariñey jullit yoo xam ne mënal nga cee taxaw def ko ngir yàlla nga daayeel ci daal di toog yal na ma borom bi musal ci xeeti tayyeel yépp waaw wa su'il kibar waaye maa ngi yaan borom bi di làqu ci yow nga musal ma ci li nga xam ne mbon gi nga xam ne mefe yu metti yu yu yu yu yu yu naqar yi nga xam ne li la koy teg yow jaam bi mooy eh, ak mage waaw comme genre al Alzheimer <laughs> nga mage nekk commencé di perdre la tête wala eh, say yax dëgëratul boo defee dara damm wala ak mage tax nga dem gën a yées nag nga dem nag bay saalit waaw xanaa yàlla de nàngam ak nangam yooyu yàlla nag ma borom bi musal ci lépp loo xam ne li koy indi daal mooy ay yu baaxul yoo xam ne ak màggatu koy indi waaw wa su'il kibar a'udhu bika borom bi maa ngi ñëw di làqu ci yow ngir nga musal ma min adabin fi mbugal boo xam ne ca safara lay jóge wala ca biir safara wa adabin waaye mbugal fil qabr boo xam ne ci bàmmeel lay tukkee mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam lii la doon wax bu masoon a gont wa ida asbaha waaye bu masoon a xëy qaala zalika ayda da doon wax même kaddu yi waaye au lieu mu naan amsaynaa wa amsal mulku lillah da doon wax asbahna waaw muy lëkkaale ñaan géeg jamono jang koy ñaan bu dee gont ngoon la mu ne am ñun de daal dinañuy daal dinañuy eh, xëy la ñuy gont nag kon bu gontee wax am say naa wa amsal mulku lillah waaye bu xëyee du wax am say naa ndax <laughs> gontoo da xëy mu ne asbax naa xëy nañu wa asbax al te bi ñuy xëy fekk nañu li nga xam ne mooy nguurub yàlla gi ak façon nguur lépp luy nguur rek lillaahi ñaal yàlla la ñeel banim jeexe hmm? ñaan bi jeex mu ne rawaahu hadis bii de solo na ko muslimun daal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam di al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah and na ko ci Musnad Abdullah ibn Mas'ud benn bërëb la ko indi waaye naka noonu al imaamu Abu Dawud daal dina koy solok al imaam at-Tirmidhi rahmatullah ala al-jami' al imaamu Muslim ñetti version la ci indi bi gëna bi nga xam ne moo dëppoog bi imaamu Nawawi indi fii mooy bii ñu lay wax mu ne te boobu am na bu ko jiitu woon bii mooy bi ci digg bi mooy bi mu indi nii nga xam ne moo dëppoog euh, Riyad bi mooy bi nekk ci digg bi sinon al imaam indi na ci ñetti version léegi Euh, nañ xool bi ci digg bi tamoo dëppoog bi mu ne kitaabu zikri wa du'a wa tawbati wal istighfar buntu bi lenn surah yi def baabu ta'awuz min sharri ma amil wa min sharri ma amil wa min sharri ma lam ya'mal mu ne haddathana Usman ibn Abi Shayba mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Usman ibn Abi Shayba di grand frère kan Abu Bakr ibn Abi Shayba borom musannaf kii grand frère am la di Usman sëriñ la woon ci ñoom Imaamul Bukhari imam Muslim rahmatullah alal jamii don Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Uthman Abul Hasan al-Absi mawlaahum al-Kuufi rahimahullahu ta'ala si woon ci Usmaan ibn Abi Shayba mais buñ ne ibn Abi Shayba rek frère petit frère bi Abu Bakr moo ci gën a siiwee ah rahimahullahu ta'ala génn àddina la 239 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana moom mi nag moo magoon ki nga xam ne mooy Abu Bakr voilà moo ko magoon Allahu akbar ah ah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar <laughs> hmm. Allahu akbar ah kon nag mu ngi noon mu ne akon Usmaan ibn Abi Shayba an qaala mu ne haddathana Jarir mu ne nettal nañ ki nga xam ne mooy Jarir muy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi juge la woon rahimahullahu ta'ala génnaat na 188 am na wuute rahmatullahi alayhi an al-Hasan ibn Ubaydillah léegi jàppal al-Hasan ibn Ubaydillah bi al-Hasan ibn Ubaydillah ibn Urwa Abu Urwa an-Naxa'i al-Kufi yu génn àddina la 139 am na ay wuute moom tamit rahimahullahu ta'ala jàpp ko de an Ibrahim ibn an Ibrahim ibn Suwayd mu jël ko naan Ibrahim ibn Suwayd Ibrahim ibn Suwayd al-A'war an-Naxa'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala kañ la génn àddina kañ la génn àddina dajuma ko waaye siqa rahmatullahi alayhi la imam al-Hafiz ibn Hajar wa an Abdillah moom moo ko jëlee ci Abdallah di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman al-Hudhali al-Kufi génn àddina la 32 ca Madinatul Munawwara ci li gën a dëgër ci jamonoy Sayyidina Usman radiyallahu anhuma annahu qaala kaana nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam idha amsa qaala amsaynaa wa amsa al-mulku lillah walhamdulillah laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah qaala uraahu mooy kenn ci raaw yi qaala fiihinna ah foog naa ne jot naa ne waxoon na ci ci kàddu yi lii lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka xayra ma fi hadhihi al-laylati wa xayra ma ba'daha wa a'uudu bika min sharri maa fi haadihi al-laylati wa sharri maa ba'dahaa rabbi a'uudu bika min al-kasali wa suu'i al-kibar rabbi a'uudu bika min 'adaabin fi an-naari wa 'adaabin fi al-qabr wa idhaa asbaha qaala dhaalika aydan asbahnaa wa asbaha al-mulku lillaah léegi nag nañ lijjanti kan moo ne uraahu qaala fiihinna loolu hmm, bi ci imaam muslim njëkk indi boobu da koy leeral waaw da koy leeral xoolal mooy riwaay bi njëkk indi boobu mu ngi jaar haddathana ta mooy xadiis da leen a taqale wax nañ la bii ñu jóge moo nekk ci digg bi bii ko jiitu woon mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne nettal nañu imam Muslim Qutayba ibn Sa'id Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala génnaat na deux cent quarante-huit non deux cent quarante cent quarante-huit am ñu ne cent cinquante la gane àddina génn àddina deux cent quarante rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad mu ne nettali Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlaam Abu Bishr min Abu Ubayda al-Basri siiw woon ci Saqafi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 176 am na wuute ba 179 rahmatullahi alayhi an al-Hasan ibn Ubaydillah mu jël al-Hasan ibn Ubaydillah moom lañ gis sànq Abu Urwa an-Nakha'i al-Kufi qaala rahimahullah moom mu ne haddathana nettali nañu Isma'il ibn Suwayd an-Nakha'i gis nañ ko sànq qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Yazid gis nañ ko sànq an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa amsaa qaala amsaynaa wa amsal mulku lillahi walhamdulillah laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu qaala al-Hasan fa haddathani az-Zubayd annahu hafiza an Ibrahim fi hada kon xoolal al-Hasan ibn Ubaydillah mu ne fa haddathani Zubayd az-Zubayd de nettali na ma xam nga moom ci Ibrahim ibn Suwayd la ko jëlee mais az-Zubayd beneen wàll muy az-Zubayd ibn al-Harith ibn Abd al-Karim ibn Amr ibn Ka'b al-Yami rahimahullah nekkoon thiqatun sabtun abidun la waroon Taqrib at-Tahdhib wax ku dëgër la woon ku dëgër ba pare nekk jaamukatu yàlla bu mag dëkkoon fële ca Kuufa moom léegi alxasan ne man moom damaa nettali ne ma kene moom jàppe na mbokkal na takkanaan Ibrahim ci Ibrahim bi nga xamante ne nii muy Ibrahim ibn Suwayd voilà mi nga xam ne moom lañ gis sànq xam nga alxasan ibnu Ubaydillah moom ci Ibrahim la ko jële waaye daa beneen mbokku taalibeem bu ne nag moom takk na jële ci Ibrahim mi mu jële xadiis moom ne fii hada ci ñaan bi mu naan lahul mulk hmm? voilà moom lay wax nii wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma as'aluka khayra hadhihi al-layla wa a'udhu bika min sharri hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibari allahumma inni a'udhu bika min adhabin fi an-nari wa adhabin fi al-qabr kon gis nañ kon raawi bi nga xam ne wax lool mooy alxasan moo ne beneen mbokku taalibeem bi Zubaydu moo ko nettali ne ko moom ki mu jële xadiis moom alxasan moom mii jële na ko ci moom mu daal di ci takk na ci moom mu boole ci lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir moo tax mu ne qaala raawi uraahu qaala fiihinna voilà kon noonu la ñëwee noonu ci foofu ah moo tax ci beneen bi nga xam ne moom la mujj imam muslim ci la ko mujj indi rahimahullah mooy mujj bi boobu ci grand frère ci petit frère euh, Usman ibn Abi Shayba min njëkk a gis ah moom la ko jële muy Abu Bakr ibn Abi Shayba voilà Ousmane nag moo ko magoon waaye moo mujj génn àddina en plus deux la génn àddina alors qu'Abou Bakr moom deux cent trente cinq la génn àddina am na sax ñu ne deux cent trente moo tax jàpp ne sa waay sama petit sama grand frère la rek ngay xaar ne moo lay njëkk dee kan moo la wax loolu waaye <laughs> yow lay jur sa doom waxoon nañ la te lool moom lool moom daa nekk loo xam ne moom àddina bi képp ku ko gisul it dégg na ko <laughs> waaw koo xamante ni moom baay yoo xam ne sët maam yoo xamante ni ñoo sët seen ñoo suul seeni sët waaw waxoon naa Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib al Fadl taawam bi moo ko njëkk gaañu voilà te loolu moom jarul di yàggal ak a bëri li waaw loolu moom dundal nga gis ay sa taraa <laughs> voilà kon moom lii nag ci Abu Bakr ibn Shayba la ko jële mu ne haddathana Husayn ibn Ali mu jële ko ci Husayn ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fi mawlaahum Abu Abdillah ñi Abu Muhammad al-Kufi al-Muqri génn àddina 203 ah, an Zaa'ida moo ko jëlee ci Zaa'ida ibn Qudaama ath-Thaqafi Abu Salt al-Kufi génn àddina 160 rahimahullah an al-Hasan ibn Ubaydillah ñëwaat na an Ibrahim ibn Suwayd an Abdirrahman ibn Yazid ñi ñëpp gisoon nañu Abdillah mu ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam iza amsa qaala amsayna amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika allahumma inni as'aluka khayra min khayra min hadhihi as'aluka min khayri hadhihi al-layla as'aluka min khayri hadhihi al-layla wa khayri ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal haram maa ngi lay muslu ba musal ma ci ak tayel wal haram ak mooy mage goo xamante ne nii day jéggi dayo wasuwel kibar ak mage goo xam ne moom daanaka yu baaxul ñoo xëy ñoo cay ñoo cay topp wa fitnati dunya ak fitnaay addina bépp fitnaay addina rek wa azabil qabr ak musalu ak mbugalu xabru mu ne qaala al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ubaydillah nee wa zaadani fiihi Zubayd moom lañ gisaan mu ne Zubayd nag ro yokku na ma ci hadis bi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 kon loolu mu ngi noonu kon hadis bi kon le taxrij baagoog walillahi alhamdu wal minna noonu la ko al imaamu muslim gis nañ ñetti façon yin ko dee te kon xam nañ qaala raawi euh, loolu kan la uraahu qaala fii hinna xam nañ ñan ñoo wax lool léegi lëkkaale mu suñu hadis bi ak bunt bi ñu nekk di wax ci ngëneelu tudd yàlla te suba ak sangoon dañ naan la lii Ibn Mas'ud radiyallahu anhu li ñuy jàngal ci façon ñaan yooyu nga xam ne ñoo rot nga xam ne ñooy lu gën nit mën ñaan ndax moom la neen saa salam ne woon dëkke woon te moom la borom bi tànnal li gën a jub ci léppam mu ne bu ma soon xëy bu ma soon a gont ila amsa kaana rasulullah loo xam ne da koo dëkke woon di wane al muwazaba kaana alladhi yadullu ala ad wal istimrar di wane ne lii dañ cee saxoon ba pare daal di ci sax di ko wëy di ko continuer wala yu saa saa bu ma soona gont na am say naa wa am sal mulku lillah waaw euh, daal di nañuy xëy euh, gont ah waaye mboolem nguur ah borom bi la ñeel bu la kenn koo xam ne nguuram rëy na daal di lay jay ba nga foog ne daal mbir yi seen loxo déedéet mbir yi ci loxoy kenn kese la nekk muy maalikul mulk muy borom bi tabaraka wa taala waaw qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir waxal yow yonente mi alay saat salam yow jullit bi yow it waxal allahumma esan eh, borom malikal mulk yow mi nga xam ne yaay borom nguur waaw ku yor nguur rek boroom bi moo la daggal ci nguur jox la dëgg dëgg nguur moo ko yor tuuti moo tax mooy joxe yow yaay joxe al mulk nguur man tasha ku la soob waaw ñu fal ko gaay di ko applaudir di ko yëkkati fu jaar mel ni daal caayig bayre ji moo ko moo ko sol jamono yi waaw lépp daal di toroxlu ngir moom waaye loolu yàllaa ko def defal la nga yor loo xam ne zillullahi ala al ard keppaaru yàlla ci kaw suuf mooy nguur mu defal la ko cëy bu la ko defalee te santoo ko kon nag til mu tu'til mulka yaay joxe nguur man tasha la soob waaye wa tanzi'ul mulk yaay yaay al mulka yaay rocc waaw rocc ci loo xamante ne soit waa ji da koy yëg wala yëgu ko waaw bu dee rikki moom rikki mooy waa ji doonu ko woon xaar day sëy mbi kii dag yaa ngi fii kii yi préparé na sax ay réunion wam yoo moom ci buur pale bi yoo xam ne moom lay def ak ñi nga xam ne ñoom la war a giseel ah def yooyu yépp ba foog ne moo ci nekk waaye yow jekki rek coup d'état ñu daal koy eh, coup d'état kay këlëb nguur gi daal di tegi nga eh, waaw ñu nangu ko daal di koy def prisonnier loolu mooy rikki mooy loo xam ne waa ji en fait bokkul woon sax kii yim doon gént kay cauchemaram waaw tanzi'ul mulka yow yaay foqar ci yow borom bi al mulka nguur waaw mimman man ku la soob jamono yi ñuy rocc ci nguur ci ñenn ñi ñenn ñaanga ñu ngi koy dese di ko yor di continuer parce que borom bi kii la soob mu ci moom soobul woon këli nga xam ne mu ngi desandi di ko yor waaye lu ci man di xew amul kenn ci ñoom koo xam ne dina sax ci say loxo ba faw amul kon nag te wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu borom bi yaay yëkkati man tasha ku la soob ci say xéewal ci say may ci say waamee xéewal waaye wa tudillu yaay seetaan ku la soob mu nekk koo xamante ni day torox day wàcc man tasha ku la soob xam nga ne moos kañu ràng nguur kooku borom bi yëkkati na ko léegi nag moom mooy seet fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur bu ko soobee te loolu la ko yàlla digal mooy na jaamu yàlla na gëm yàlla nguur gi mu ko jox c'est ngir li yabluwahu ayu ay li mooy ngir daal di koy euh, tester ndax dina jëf lu baax waaw waaye du ne parce que yow daal yaa fi gën waaw waaw c'est les euh, princes héritiers kam min prince héritier yoo xam ne kañi yaakaar ne bu faatoo moo fay nekk ñoom njëkk koo faatu wala sax kooko ba mu faatoo laata ñuy jël keneen ñëw daal di coup d'état fii daal di koy jàpp moom daal di koy rey te ndax baayam di mu faatoo wala kamu war a doon rakkam wala xaw ma nijaayam bi muy faatu mu ngi nii dañ naan moom la ñuy introniser moom la ñuy fal far ci noonu rek. am beneen frère wala beneen euh, cousin ci famille bi moom ndeke waxtaan naag policiers yi wala ci armée bi ñu ñëw fekk ko foofee daal di koy éliminer moom ci saasi léegi nag moom mu nekk nguur kon nag loolu du sax góor góorlu de waaw fadlullah al mahd la gëneelug yàlla la boo xam ne nag xéewal gu nekk nag daa am nag obligation de sant ni ngay sant yàlla nag ci nguur ci mu la jox mooy nga xam ne lii nii boroom bee ko teg sama loxo bi ma xool nag ak ñi nga xam ne ñoom la ma boole ma ma yor a leen ñu nekk suma suuf autorité est-ce damay ragal yàlla ak ñoom wala boog du ma ragal yàlla ci seeni affaire waaw te lépp loo ci def na la leer ne bés dina ñëw borom bi dina la taxawloo waqifuhum innahum mas'uluuna gisoon nañu ko waaw taxawloo leen te suuratu safat nañu taxaw stop ñoom ñëpp la ñuy laaj waaw kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi la yonent bi alayhi salaatu wa kullukum yéen ñëpp ra ay sam ngeen wa kullukum te képp kenn ci yéen mas'ulun des na ko laaj an ra'iyatihi la nga xam ne moom la doon sàmm kon nag allahumma ah borom bi am say naa bokk wa am sal lillah gontu nañu waaye nguur lépp nguur yàllaa ko moom loolu pas-pasu jullit bu mu war a am la waaw bu mu jàpp ne àddina bii niñ ko fooxe woon lil américain wal occidentaux déedéet yàlla la rek am nay jamono ñoom ñii amuñu woon droit de cité c'était la Chine moo jiite woon monde bi am nay temps ñeneen ñeneen ak ñeneen waaw ñun jullit ñii tey yàlla borom bi tegoon na ko suñu loxo mina sindi ah ba l'Andalousie lépp jullit ñee ko yoroon waaw waaye ba ñu teggee suñu tànk fa nga xam ne la ko yonent bay saasaam ak ña nga xamante ne ñoom la boroom bi teralee woon loolee ñu ne woon ci di jaamu yàlla te xam ne àddina bi dañ fee nekk ngir jaamu yàlla waaye tamit di dundal àddina bi waaw wastamarakum fiiha bañ a bàyyee mbir yéen noon yi waaw ba pare li gën a garaaw mooy doyadal jaamu yàlla nuur ci bànneex yeeg li nga xam ne xéewal yi ubbi yi borom bi ubbi ñu nekk ci lool ba fàtte borom bi nga xamante ne moo moo bind ci lan ñàkk reconnaissant waaw bàyyee suñu bopp daal di tàyyel délaissé jihaad ak yooyu ah lu ñu dal gars yi bañ ñii dañ ñoo balee waaw ba tay jii dañ ñoo balee waaw ku ci am bomb bu baax sax réewum jullit ngay seet expérimenté ko ci moom ba ba doyal kenn du bouger waaw kenn amul benn réewu jullit buy taxaw waaw kon nag am say naa wa amsal mulku lillah waaw loolu la walhamdulillah mbooleem cant yi kàddu yi dafa rëy de azkaaru sabaaxi wal masaa waaw mbooleem cant yi yàlla la ñeel waaw laa illa allah wahdahu la sharika amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla moom dong nag kenn du ko bokkaale kenn kenn du jël loo xam ne borom bi kese la ñeel nga ciy boole mbindeef waaw waaw déedéet yàllaay maye yàllaay xañe waaw mooy joxe santé mooy guddal fan loolu mbindeef ni yow manula koo defal jarul nga koy laaj waaw jarul nga koy laaj boo ko laajee yàq nga ko boo ko gëmee sa pas-pas yàqu na waaw nguurug yàlla gi bokk ko kenn allahu rabb wala abd abd yàlla mooy borom jaam mooy jaam kon lahul mulk ah wahdahu la sharika lah lahul mulk moom dong la ñeel nguur walahul hamdu mbooleem cant yi moom la ñeel wa huwa ala kulli shay'in qadir te borom bi lépp la am kàttan amul dara lu rabbi isa eh, borom waaw likkaale mag asaluka xayra ma fi hadhihi layla ginnaaw bi nga bakkee borom bi delloo ko njukkil alhamdu waaw wal ak qudraam nga reconnaître ko nga ñaan nag rabbi esan eh, borom asaluka maa ngi lay ñaan xayra ma fi hadhihi layla bépp yiw bu nekk ci guddi gi nga xam ne moom lañuy ñuy moom la ñuy dugg wa xayra ma ba'daha waaye yiw gi nekk ci ginnaaw guddi gi wa a'udhu bika waaye ah maa ngi ñaan borom bi nga musal la min sharri ma fi hadhihi al-layla bépp ñaawteef bépp mbonte bépp safaan bépp problème boo xam ne mu ngi ci guddi gii nga xam ne ñu ngi ciy dugg waaw ak lamu lambo allahu akbar maa ngi ciy mus mu ñaan nga musal ma rabbi a'udhu bika min al waaw allahu akbar ci tayel maa ngi lay ñu ñaan nga musal ma jig tàyyel bari na ñoo xam ne seen wàllu yàlla li ko yàq mooy tàyyel waaw xam nañu jaamu yàlla de nu ñuy jaamoo yàlla waaye dañoo tàyyeel a tàyyeel te tàyyeel nañ xam nga luñ tàyyeel jaamu yàlla sinon bu dee yëfu fox yëf yu ànd ak bakkan ah non non non kenn du leen fa ji bala ñooy soññu nit ñi waaye bu dee li nga xamante ni nii nag mooy jaamu yàlla ñu tàyyeel am na ñoo xam ne feebaru tàyyeel da leen a dugg ba li nga xam ne seen njariñu bopp sax dañ cee tàyyeel wal iyaadu billah li nga xam ne xam nañ ne lii ci la ñuy amee njariñ joo xam ne non seulement pour ñoom dina tax ñu mën a jaamu yàlla du ñu dépendre ci kenn ba pare di dimbali jaam yi te yàlla sax loolu sax dañ ciy tàyyeel nga gis waa joo xamante ne nii possible na formation bi muy def mu carrière bu ko jëlal dara quelques mois la wala deux am ci génn ci promo promotion wam génn ci ay ca ñi njëkk ca tet ba poste yi gën a kawe gën a a fay te tamit bu boobaa dina ci mën a li jënd lu bari waaw dina ci souffrance ay ñu ay jullit yu bari ak ay doomu aadama sax yoo xam ne même pour dul jullit bu amoon post boobu muy xoole di yaanaani di contenté wu de de de de passable quoi <laughs> waaw ndax tayel walla iyaazu billaah moo na alkasalu lu garaaw la nit day tàyyeel bay tàyyeel li gën a garaaw mooy tàyyeel ci jaamu yàlla parce que looloo tax ñu di la waaw nga tàyyeel ci waaw te bu boobaa day am loo niroog naafiq yi waaw ndax naafiq borom bi ba mu leen di misaal loolu la wax waaw ne ñoom bokk nañ ci li nga xamante ne nii ci seen melo yu bon yi euh, ñoom euh, naafiq yi mooy euh, dañoo nekk ñoo xam ne buñ jógee di julli xaamu kusaala Allahu akbar waaw ndax noonu lañ mel innal munaafiqiina yuxaadi'uuna Allah wa huwa xaadi'uhum wa idaa qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa'uuna an-naas wa laa yadkuruuna Allaha illaa qaliilaa mudabdabiina bayna zaalika laa ilaa haa'ulaa'i wa laa ilaa haa'ulaa'i wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila borom bi ne innal munafiqina dëgg dëgg naafiqi yuxaadi'una allah nee nañ dañuy nax yàlla dañuy dribble yàlla dañ koy nax wal iyaazu billah waaw wa huwa taxamuñ ne borom bi xaadi'uhum mooy jëflanteeg ñoom façon bu mel no leen di bàyyi ndax ñoom dañoo jàpp ne li ñuy xew li liy xew walaakinnakum yéen da ngeen a zanantum anna allaha kene yàlla moom laa ya'lamu xamul yëgut sax xali ah, ah, kathiran mimma ta'malun ëpp ci li ngeen di jëf wala mooy loolu nag waxu lu mooy dara la ci xamul waaw ndax gëmuñu ko waaw borom bi moo leen di seetaan seeni mbir di dox ba ñu foog ne ñu ngi ci lu baax ñoom ñoo nekk ci dëgg mu bett leen nag baxtatan daal di leen bugal waaw wa idaa qaamu te bokk na ci seen màndargay ci seen jikko yu yées yi bu ñu jógee ila salaati jëm ci julli xaamu kusaala dañuy tayyal waaw kon nag allahumma a ah, borom bi rabbi a'udhu bika minal kasal maa ngi lay ñaan nga musal ma ci tayyeel ci lépp waaye rawatina ci jaamu yàlla waaw bu ñuy jóg di julli ji xaamu ñu ngay jóg kusaala ndax mënuñu koo ñàkk a def sinon seen réputation yàqu ci réew mi bu julli jotee foog ñuy jóg bu dee foo xam ne ñooñu moom jàkka kese la ñuy dem foog muy dem jàkka bu dee ne duñ dem jàkk waaye ci fañ nekk fañ la ñu jullee waa ah, foofu yi dina ko def waaw mais nag bëggu ci dara yuraa'una an-naas li ñuy def yépp sa ngistal nit ñi ngir ban estimation ban estime la ñuy am ci poids xolu nit ñi looloo leen tax di jëf mais yàlla taxul waaw julli ji neexal baat yeeg rafetal beeg njàpp gu gi yéeg lépp loolu lépp yuraa'una an-naas nit ñi la ñuy ngistal kese waaw moo tax buñ jógee war tudd yàlla nag ca julli yaag kar ya ñuy def ndax ñu ngi koy def wala yadhkuruna allah duñu tudd yàlla illa qalila lu néew seen xol yi nag xolu naafiq mooy li gën a instable ci kaw suuf mu mudabdabina ñu ngi mel ni comme li weñ yi def di tagg ka dal di dal buñ nee fii lala leneen leneen yëngatu yooyu muy baj baji bay na zalika di bouger diggante fii ak fee ah, laa ilaa haula bokkuñ ci ñële bokkuñ ci ñee bokkuñ ci julli ñu dëgg-dëgg te bokkuñ ci yéefar yi dëgg-dëgg mais ci yéefar yi lañ dëgg-dëgg mais ñoom seen doxalin ci biti bokkuñ ci ñi bokkuñ ci ñee parce que buñ ñëwee way ngëm yàlla yi ne yéen lañ àndal waaye wa idaa xalaw ilaa mu qaalu inna ma'akum waaw yéen bu ñu wéeteeg seen saytaane yi ñu ne yéen lañ àndal waaw te xamuñ ne lool ñuy def mooy màndargam seetaan bu ko yàlla seetaan mu sànku moo tax mu ne wa man yudlillah falan tajida lahu sabila képp ku yàlla seetaan nga sànk doo ko trouver yoon wu koy yóbbu ci njub amut waaw kon nag allahumma rabbi a'udhu bika min al wa su'il kibar waaw waaw su'il euh, wax nañ ci sànk mooy mage goo xam ne dalay dugg waaw waaw akbar euh, am na tamit ñu naan su'il kibr <laughs> waaw alkibar imam alqadi rawaynaahu alkib bi iskaanil baa wa fathiha am na kibar am na kibr mu ne fal iskaanu bu dee kibr bi maana ta'aazum ala naas loolu mooy alkibru mooy ak rëy <laughs> ak mooy di màgg-màgg lu di féetay la sa bopp taw jàpp ne yow sa dund mooy or seen dund gu ñuul la voilà loolu la mooy alkibr wal fatx nag bu maanaa mooy alxaram alkibar mooy ak mage nga am na ngay dem ba ràpp waaw war radd ila arzalil umur borom bi yóbbu la ila arzal la gën a doyadi la gën a suufe ci dund bari nga ay at dema dema dem ba lépp dañ la koy defalati waaw conscient ci dara waaw kon nag mu ngi noonee te loolu mooy li mooy alkibar boobu nag mooy li gën a kii moo tax mu ne wa hada azhar wa ashar mimma qabla mooy ak kibar loolu moo gën a te moo gën a siiw ko kibr kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon wa su'il kibar a'udhu bika min adabin fi nnar di wane ne mbugalul sawara luy am la képp ku fi dégg xas façon ak yii gis àddina beeg ni ñu nekke ci àddina bi jàpp ne lépp fii la di la gëmloo yooyu di la xoyat seen technologie bi ñor di la wan ne bi fii la leneen amaatul ngay dox dox lu ba gaa li gëm wallahi yow na la leer na di nga am problème waaw ndax al imaanu bi yawmil aaxir loolu dafa bokk min al daa bokk ci ngëm yàlla kon borom bi maa ngi ñaan nga musal ma min azabin fi naar ci mbugal moo xam ne safara wa azabin fil qabr waaye loolu di wane pas-pasu jullit da ngay gëm ne mbugalu bàmmeel am na waaw taraayu bàmmeel am na tiraayu bàmmeel ya nga xam ne ñoo fay xew Ah baña mel ni gaa yi xam ne gëmuñu dara naan nañ dem sulli xool foofu duñu ko gis waaw ay yàq lañ fay gis ak naa wal iyaazu billah kullu hada qawlu zanadiqa mooy waxu naafiq yu mag yi ak ñi nga xam ne fii qulubihim rayb dafa am ak déng-déng ak ak def-defle wallahu taala alam kon xadis bi xadis bu rëy la boo xamante ni dañuy jàngal ñi nga xam ne mooy azkaru sabahi wal masa nga xamante ni nañ ko jàpp boole ko ci te waxoon naa le bii boo demee ci xisnul euh, muslim bii bokk na yi nga xam ne ñoom moom la indi ndax yi mu indi mu ëpp yi yi imaam indi fii yi boo demee bokk na ci ngay njëkk a gis moom waaw waaw asbaxna ginnaaw alhamdulillah sa jàng su euh, euh, ayatul kursi qul huwa allahu ahad la'udhu bil falaq yooyu ah, asbaxna wa asbaxal mulk lillah ah yooyu yëpp daa nekk loo xamante ne ni euh, maanaka moom la njëkke ndax subhana asmal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha alyawmi wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha alyawmi wa sharri ma ba'dahu rabbi a'uudu bika minal kasali wa suu'il kibar rabbi a'uudu bika min adaabin fin naari wa adaabin fil qabri boo xëy boo gontee li njëkke boo xëyee nag boo gontee wa idaa amsaa qaala allaahumma bika amsaynaa wa bika asbahnaa ak amsaynaa wa amsal mulku lillaah waaw kon loolu yëpp daa nekk loo xamante ne lu ama am solo hmm? eh, allahu ta'ala a'lam amsaynaa wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah kon loolu am na solo yàlla nañu ci borom bi dimbali wallahu ta'ala